min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi salaasimiya wa salaas. wa an ibni Abbaas radiyallaahu anhumaa annahu qaala qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam. man iqtabasa ilman min an-nujum iqtasaba shu'batan min as-sihr iqtabasa shu'batan min as-sihri zaada ma zaad rawaahu abu daawud rahimahullahu ta'aala wala al-imaamu al-haafidu an-nawawiyu rahimahullah <coughs> mu ñëw ñun ci suñu chapitre biñ newoon ba léegi ci kitaabul umuur al-manhiyyi anhaa ci chapitre trois cent trois salaas wa salaas mu ne baabu nahyi an ityaanil kuhaan buntu bi nga xam ne la ñuy tere dikkal ñi nga xamante ne ñooy jabarkat yeeg gisa gisaanekat yi bokk ak xeet yooyu dañ nga mais mais ki leen dikkal nag ngir waar leen <laughs> comme dañ koy tere ñu ne la xam nga ne kenn terewu yeneen saa saa doon dikkal ñi nga xamante ni ay caaxaankat lañ woon ci seen caaxaana di leen woo ci diine lakinnahu lam yazal yaqfu mawasimahum seen foire yooyee mu doon ñëw ci waa Quraysh mais lu ne lañ fa doon def foire yi ñay njabara ngay njabaram <laughs> waaw ñay jaay sàngaraat taayu sax sàngara xaraamul waaye ñay jaay yoo xam ne yu yu yoo xam ne makaarimul laa rek nangu ko ak yu bon ñu nga fa mais teewul yeneen saa sa doon ñëw di leen woo voilà kon ityaan bi <laughs> an ityaanil kuhaani wal munajjimiin wal urraaf wa ashaabir ramli wat tawaariq bil hasaa bi shaa'ir mooy dikkal leen ngir di leen consulter moo tax ñu ne consulter l'interdiction de consulter les devants les astrologues ak xeet yu mel noonu <laughs> mais bu dee kay da ngay ñëw ngir waar leen jàgg leen ngir ñu génn ci liñ ne wax leen aaya alquran sunna yonent bi alayhi salaatu salaam jàngi leen jur ñu génn ci caay-caay gii ñu nekk ndax caay-caay la nga ne saa yi le mot est fort ma yow yàpp nga ne le mot est fort mais li ñuy def ak gën a garaaw li ñuy def déggoo li ci leen saa sala wax nii yëpp looloo gën a garaaw nga naan lan ku ñëw kay ngir waar leen ngir ñu génn ci kooku kay xam nga ne kooku du kook la ñuy wax naan yow dañ laa tere ngay dem ci ñoom non dem daa am dem am waaw. kiy dem ci kii def lu dul noonu ngir jàjj ko ngir euh, daal di koy tamit euh, fàttali yàlla ndax fadakir waaw ngir mu ko ngir mu fàttaliku ba génn ci lim ne kooku fay bokk la ki nga xam ne day dem ngir may ko moom laata muy agsi la ko may xolam ak noppam ngir jàpp na ne problème bii teg nattam bii mu teggi am ku ñëw ne ko tungaañ boyatu kooram bii ne xawas ne ne fees ne mes ne men teñ waaw ñu tegtal ko diw ne ko boo demee ca moom <laughs> na sa xel dal booy dem di daj sa pour boyatu ko moom laata muy ñëw kooku gëm na ko jox na ko léppam xam nga ne ñaar ñooñ bokkuñu loolu lañ xaraamal mais pas ki dem ngir waar leen jàjj leen wala ki nga xam ne autorité bi moo ko yónni na ko boo demee yàqal la ñuy nekke xam nga ko ñu leen dikkal <laughs> waaw wala police bi ñu ne demal nga këyir leen indi leen devant le juge xam nga xoon na leen dikkal mais ñooñu ñëpp seenu dikkal lu baax la waaw yu jaruna insha allah des leen ciy fay waaye ñii moom mooy façon yi nga xam ne dañuy ñëw ngir gëm leen ak tamit di leen consulter parce que dañu am problème wala nangam ak nangam wal iyaadu billah waaw léegi hadis bi nga xam ne moom lañ mujjoon gis ci baabu nahyi anil kuhaan trois cent trois chapitre buntu ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum maskanuhum moo doon hadiisu ah, Qabiisa mu ne woon ah muy hadis 1670 mu ne woon wa an Qabiisata ibn al-Muxaariq radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu al-'iyaafatu wat-tiyaratu wat-tarqu min al-jibt walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a ñetti hadis a des ci buntu bi inshaa Allah amaana tey ñu mën a jël bii buñ paree bii dañ ciy teg bu Seydina Muawiya bi ndax masoon nañ ko gis waa ibn Abi Sufyan de ibn al-Hakam as-Sulami biñ fiy tudd fan yi yëpp radiyallahu anil jami' kon hadis 1671 mu ne wa an ibni abbasin mu ngi jële ci doomi abbas ji radiyallahu taala anhuma annahu qaala nee na qaala wax na rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam nee na man iqtabasa képp koo xam ne wàll na waaw ilman ab xam-xam minan nujuumi ci xam dem ne da koo jàng am loo ci xam di ko gëstu loo ci gën a xam rek dina la leer ne iqtabasa wàll nga shobatan jum waaw waaw ab pàcc yow ab pàcc mina sixri ci li nga xamante ne mooy euh, ak njabar zaada yokku na maa zaat looy gën a yokku sa bon lool loolee ngay wàll dina yokk waaw mel ni ab ab ab ab dog bu rëy ci njabar nga dog xëcc ko sa bopp te njabar moom wa ma kafara Sulaymaan walaakinna shayaatiina kafaru loolu bu ñëwee ci bunt bi nga xam ne moom moom moo jëm ci sihr dinañ taxaw côté boobu nga xam ne ñoom ay caaxaankat lañ comme ñii rek ñoom ñépp ils ont la même kii mooy ñoom ay collaborateurs des shaytaane lañ waaw waaw ñoom euh, awliya u lañu mooy ay euh, paradoy shaytaan mi nga xam ne moom al-la'inu Allahu akbar wal iyaadu wal iyaadu kon <coughs> euh, kon loo ciy wàll rek loo ciy gën a am di jéem a tibb di jéem naan waay waay astrologie walla <laughs> nekk ci yooyu di ci lëñ bët di kii loo ciy gën a am diggu ci fànn bi rek yaa ngi gën a dog ci sa kaw di tiire lu bon ci kaw ci loo xam ne njabar la loo yokk mu yokk zaada ma zaad doo arrêté mu arrêté fa nga yem mu ne rawaahu soloo ko abu daawud al imaam abu daawud as-sijizi as-sijistani rahmatullah alayhi bi isnaadin ci càllale boo xam ne saxiixin bu wér la léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que dong ko solo ñu la la déedéet al imaamu Ahmadu sëriñam solo na ko waaye na ko noonu al imaam Ibnu Maaja al Qazwiiniyu rahmatullahi ala al jamii imaam Ahmad moo ko ndi ci ñaari bërëb min wa min musnadi bani Haashim musnadi Abdillah ibn Abbaas eh, radiyallahu anhuma imaam Ibnu Maaja kitaabul adab eh, kitaabul adab baabu ta'allumi an-nujum voilà <laughs> waaw yi jéema jàng naan da ngay jàng xam-xamu biddiw yi nga xamante ne moom la astrologie yi astrologue yi di xame li nga xam ne mooy caay-caay giñ nekkee waxu niidu dëgg yi ñuy def waaw di tiire naan lii bu biddiw bi feeñee ça veut dire que voilà yow sa affaire dina baax voilà ñu naan nag ak ñoo ko xam waaw ku xam biddiw a ngo kooku moom bu sa biddiw fekkee bu la nee sa biddiw kii na rek sa affaire baax na loolu lépp ay mbiri caaxaan la yoo xamante ne nii euh, xaraamun jiddan waaw waaw waaw moom daal ci biddiw yi lay tiiree ay xam-xam nee na yu muy wax nit ñi al imaamu Abu Dawud kanta moom buntu biñ ne woon bii bii yëpp <coughs> ci la ko ëndi bii noo xam nga beeb alxabtu lañ ne woon wa zajr at bunt bi nag moo ko jiitu woon ci musnad bi ci euh, sunan bi moo jiitu mooy kitaabu ci kitaabu tibb ba léegi baabun fi nujum mu ne hadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba Shayba wa mu ne eh, ñaari sama ñaari sëriñ ñoo ma nettali di Abu Bakr ibn Abi ku njëkk ki Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim eh, eh, ibn Uthman al asl si woon ci Ibn Abi Shayba Abu Bakr Ibn Abi Shayba gane àddina cent cinquante neuf génn àddina deux cent trente cinq bi sëriñ ci imaamul Bukhari imaam Muslim ak ñooñu tamit ak imaam yu bari wa Musaddad ak Musaddad mi ngi gisoon bi weesu ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustaw ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri yi génn àddina la deux cent mu ne al-maana mooy ñaari seen ñaari xadis yi maanaam presque benn la mu ne qaala ñoom ñaar nee nañ haddathana Yahya moom lañ gisoon bi weesu ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz Abu Sa'id at-Tamimi al-Basri al-Ahwal gane àddina 120 génn àddina 198 fay xanaa yi fan yi moom war nga leen ay Yahya yi Musaddad moom war ngaa mokkal léegi ak bañ tàmbalee ba léegi mooy boo gëmmoon sax ñu wax leen seen tur rek war ngaa mën a xam kii kañ di juddoo kañ la génn àddina inshallah ah an Ubaydillah mu ne qaala mu ne kon euh, Yahya mu ne rahimahullah an Ubaydillah ibn al-Akhnas mu jële ci Ubaydillah ibn al-Akhnas an-Nakha'i al-Basri Abu Malik al-Kufi al-Khazzaz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a kañ la génn àddina kañ la gën a àddina lool dajuma ko saduq la moom euh, imam Ibn Hibban nee na kaana yukhti'u kathiran kii da doon juum lu bari ah. voilà imam al-Hafiz Ibn Hajar ni kii ku dëggu la waaye imam Ibn Hibban nee na da doon juum lu bari du bëri bëri anil Walid ñi ci kaw waxuñ leen parce que ñooñu ñu ngi ci shartu euh, euh, sahihayn nag Abu Bakr Abi Shayba Musaddad Yahya ñooñu kenn du laaj ñooy ñan anil Walid ibn Abdillah kon Ubaydillah ibn Ahnas mu jële ci na al Walid ibn Abdillah muy al Walid ibn Abdillah ibn Abi Mughis al Abdari hmm? euh, mawlahum al Makki rahimahullahu ta'ala moom siqa la waaye kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu dajuma ko léegi an Yusuf ibn Mahak Yusufa ibn Mahak mu jëlee kuñ naan Yusuf ibn Mahak di Yusuf ibn Mahak ibn Bahzad al-Farisi al-asl al-Makki rahimahullah moom siqa la génn àddina am na ñu ne 103 am ñu ne 106 am ñu ne 110 am ñu ne 113 wallahu ta'ala a'lam génn àddina fële nga xam ne mooy al-baldatal mahrusa en tout cas Euh, euh, foofu sala ne woon te fa la génn àddina euh, zaadaha allahu tashrifa wa takrima an ibni abbas moo ko jële ci doomu abbas dina abdullah ibn abbas ibn abdul muttalib ibn hashim ibn abdi manaf al qurashi abul abbas génn àddina ñi ne soixante-sept ñi ne soixante-huit ñi ne soixante-neuf ñi ne soixante-dix soixante-sept soixante-huit soixante-neuf soixante-dix loolu lépp ay wax la fële ca Taif radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man iqtabasa ilman min an-nujum iqtabasa shu'batan min as-sihr zaada ma zaad voilà nii la ko al imaamu Abu Dawud as-Sijistani yu indi kon mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam ginnaaw gi gisee taxriij bi lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy xaraam bunt bi da xaraamalu dikkal ñi nga xamante ne mooy ityaanul kuhan wal munajjimin ak ñi nga xam ne ñooy astrologue yi ñi nga xam ne nee nañ ci biddi yu la ñuy xool ngir di prédire l'avenir di la wax li yoog lii nangam ak nangam di la fontoo loolu mooy lii yonent bi alay saa saam dañoo xamal ne képp ku jël jàngi wàlli uti benn xam-xam boo xamante ni ci wàll wii la jëm ah wala boog benn point ci point yi jëm ci wàllu xam-xam boobu loolu lay war ne ni lii moom daa xaram moom lii moom daa xaraam ay jàng ko ngir man cee moytandu ko ma ne moytandu ko yooyu yëpp déedéet lu xaraam moom parce que lii yoneen day wane ne di ko uti xam boobu dafa waaw lu xam ah. ah na xam yoo xam ne dafa xaraam comme bii ndax yoneen saa salaam ne man koo xam ne wàlli na ilman minan nujum waxoon naa la nag defal attention astrologie ak astronomie bokkul. waaw lii mooy xam-xam bi nga xam ne mooy façon horoscope yi ñu waxati ko naan la yow sa astre sa biddiw sa nangam waa yow Jupiter nga wala xaw ma lan nga wala seen yooyu euh, Lion nga wala lan waaw nga naan man bés bii laa juddoog bés bii kon yow lii nga ah ñoom ils sont plus chanceux ils sont nangam nangam loolu lépp tamit ay nar la nit ñi gëm ko tubaab yëpp ñëpp ku gëm nag waaw bari nañ yoo xam ne loolu rek la nekk nga xam ne lépp ci taxmin la nekk ay supposition ak ak ay asaaloo doo xam ne dara amu ci waaw di jéem a tirer voilà selon daaw ngam nangam ak nangam bu biddiw bi yow bëgg a juddoo heure bëgg a juddu wala boog mois bëgg nga juddu entre mois boobu moo moo tombeeg nag bi tóoroo beeg nangam voilà loolu nag mooy ñii nga xam ne tóoroo la ñëw vous tóoroo wala vous êtes nangam ma ne ko du ma ci tous je suis humain et je ce que je waaw <laughs> waaye jaamu du ma dara ci li ngeen di wax yooyu jaru koo foowe ah, lu xaram kenn du ko foowe te loolu it yow boo amee sam journal waroo may yooyu nga koy def sam journal en tant que jullit waaw amul damaa yor sama walf may maa diriger walf maa ko moom mu am ca gannaaw téere ba li ci journal bi tous les jours mu am horoscope du jour ay nangam ak nangam wala ci télé bi ñuy def l'horoscope du jour ak nangam loolu dafa xaram waaw naan ni juddu nangam ak walla ñi tombe kii walla ñoom seen nangam ak nangam ñoom walla ci wàllu amour wàllu mbëgg mbëgg buñ amee bëgg ku ñu avoir un amoureux wala une amoureuse ci lay gën a kii weeg nangam loolu lépp kadib la loolu la xam-xam yooyu la la yonent bi saa saam wax nga xam ne mooy da nga koy xam ngir mbiru nit ki nga lëkkali koog lool mais xaaju la bokk ak xam-xam bi nga xam ne ci lay xame doxu weer yi ba xam ne ah weer wi war nañ koo mën a séentu xëy na tey kon ginnaaw suba alhamdulilah war nañ koo mën a séentu ak kañ lay fenk ak tamit xool planet yi xam-xam bi jëm ci yooyu lool bu lool la islam tere ak tamit yi nga xam ne moo jëm ci gis nga ngelaw yi jóge ne la jiy jóge ne buñ dajee fii nii amaana ab taw bi mën na am fii loolu. loolu loolu du tax du du du du kii ah loolu kenn ko terewul bokkul ak lii doo ay mun nujum boobu voilà ñooñu liñ def ay calcul la xam doxu nuage yi buñ jógee fii ak buñ co li waxoon nañ ko premier euh, cours bi ci jotaay ci ci dañuy ubbi buntu bi voilà ñu ne ñu ngi war a daje mbaakool kon de euh, ñu ne def météo ñu ne bon affaire yi mbaakol ak bawol côté yooyu noonu siin saalum ñooñu euh, prévision mën na taw ndax ngelaw yi ni ñuy ñëwee nga gis ngelaw yi ñu koy wane ci satelite yi ak ni muy ñëwee war a daje foofu te yooyu mooy mousson bi loolu xam-xam lu tudd voilà léeg-léeg nag nga dégg boroom xam-xam yu njëkk yi wax ne par exemple yu mel noonu ci lii la bokk baa que ñoom amuñu woon benn technique buñ koy xamee mais loolu bokk ci xam-xam bu leer la waaye tamit li nga xamante ne nii mooy waxoon naa la fi ak cinq ans dix ans gars yi mën nañ laa wax timis heure timis kañ lañ koy julli en mille quatre cent quarante avant mille quatre cent cinquante sept ñu ngi mille quatre cent quarante sept waaw nekk vendredi vingt six décembre deux mille vingt cinq gars yi mën nañ laa wax fii ak dix ans en deux mille trente cinq heure julli timis ban jour lay ban lay tomber fii ci Villeurbanne loolu xam-xam bu leer la te duñu juum loolu niñ ko waxee noonu lay demee lu tax parce que ay calcul la jeex na loolu du loolu lañ tere loolu xam-xam bu leer nañ la xam-xam la tudd ilma mooy l'astronomie li jëm ci satellite yi boo leen sànnee fan lañuy jaar yoon yi ñuy jaar yooyu dafa nekk xam-xam bu leer la waaw ndax weer wi war naa mën a feeñ am déet xam-xam bu leer la ak fan la mën a feeñ ci monde bi loolu xam-xam bu leer la ay satellite lañ yor ay kii yoo xam ne ñoo ñuy wax affaire yi fan lañ nekk nga mën a calculer ko ci ay années yu bari mu leer naññ ni mi gi loolu bokkul xam-xam yooyu moo jar a am sax nga xam waxtu yi kañ lay dugg kañ lay jeex weer yi kañ lay dugg kañ lay jeex waaye loolu bu bu ñu waxee lool nag ça ne veut pas loolu dañ koy xam léegi bàyyi séentu séentu sunna la séentu weer sunnaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam la waaw am yii nag mu développé lool ba ku nekk toog sa kër toog kal ko ci yii yaa subhaanallah léegi ñu dele ci sunnaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam séentu mi ne woon suumu li wa aftiru li yow nga toog kal ko ci yooyu naan j'ai regardé mun saay king xaw ma kon c'est loolu moom sori nga ak sunna yow xaw ma kan léegi yonent saa salaam lam doon def yow rien génn def loo xam ne xoolal saxaaba yi Seydina Ali ibn Abi Talib asadullah waaw bi nga xam ne ci la doon yéeg benn warwaay teg tànkam ci étrier bi ñaan ñaan gi yonent ba ne saa saa wax daal di yéeg comme yonent saa salaam yéegul kontaan ndax def na li yeneen saa salaam defoon loo xam ne gisoon na mu def saxaaba yi li gënoon a neex ci seen dund mooy ñu xëy wala instant boo xam ne li benn benn instant lu defoon loolu instant boobu dikkal leen ñu defe ko comme ñu yonent saasam defoon jour boobu moo dàq ci seen tuur yi moo dàq ci seen minutes yi yow rekk ngay génne ne lii de yonent saasam da ko doon def jàngal ko xeetam ñuy dem di séentu weer waaw loolu rek bu dul woon dara te boo ëpp doole lépp jar na séentu ba ba ba say bët yàqu waaw mooy da dajale les deux dina am lum la may kene fii kenn mënu ko fay gis waaw deux jours avant ay trois jours même plus dañ la fii moom tey ku ko fi séentu doo ko gis waaw te loolu ci lu leer la tegu waxoon naa la détecteur de mensonge la ci la ñuy xamee ñenn ñi nga xam dañuy nar soit nit ki dëggu na mais dafa juum liñ gis lu weer waaw comme que nag daa bëgg a gis weer man na xool jàpp ne weer la gis waaye mënu koo gis parce que lu tax c'est impossible nit ki moom fi mu nekk techniquement matériellement moom mu taxaw foofu di gis weer wi bés boobu manu la ne ak bëtam la wax manu ne waaw man nag yéemu naa ci gaa yoo xam ne ñoom dañuy jógee ne foo xam ne ci rouge bi lañ nekk mooy waxuma sax ay gris beeg yooyu de ñoom rouge mooy fii moom c'est impossible nit di ko gis ak bët ak bay bi ñu xëy ne la suba koor gi parce que am nañu ko gis te duñ la wan mukk ñi ne xam ne ñoo gis dañ naa rek am nañu ko gis dóor seenu communiqué toog ba pare léeg-léeg ñuy wax wax yu yu ambigu au lieu ñu ne mais gis googu gis mais nañ ne horoscope nañ ne télescope la télescope mooy li ngay utiliser ngir mu jegeñal la loolu ñu xam ne kii yi lay wax mais gis waaw waaw ruya hilaalu shahri ramadan al mubarak waaye ma gis nañu weeru ban gis man moo tax loolu suma demande ban gis parce bu dee gisu bët loolu manula nekk parce foofu dafa rouge manula nekk gaa di gis weer bi waaw kooku mook ki nga xam ne daa taxaw à minuit minuit Sénégal wala Paris ne gis naa jant bi ñaar ñooñ sorewuñ ma ne la sorewuñ parce que lu mën loo nekk nan nga a leen gis nga ko moo tax loolu da lay dimbali ci lool mais du la yóbbee nga bàyyi sunnaay yonent bi saa saam bi nga xam ne mooy dem séentu ci jullit ñi nag mal asaf malheureusement waaw loolu sunna la soo xam na ñu bari faale wuñu ko léegi ay séentu weer moo tax xamuñ ci dara mu am rek lu muy wane ci suñu biir ak ni nga xam ne loolu lañu takkook jàngale yeneen saa salaam wala ñàkk takkalook moom mu leer nañ jarul di tirer ko ku nekk mën ngaa tirer conclusion bi nga seet léegi nag répercussion yu mel noonu ci domaine yu bari ñu délaissé njàngaleem yoneen saa salaam ci domaine yu bari comme ça jënd ko leneen toog moo tax noon bu ñëw fëkk rëq suñu ndigg noon bu ñëw baaje ñu waaw istarshada al-gharb bil maadi fa arshadaha wa nahnu kaana lana maadin nasinaahu wallahi waxan di la dëgg gis nga al-gharb ñoom seen démb dañ cee niitlu waaye démb ñëpp civilisation yi fi jaaroon ñu jël la gën a baax fexe segg lool tendre ci lool gin koo développer waaye ñun julli ñi dañoo amoon suñu démb sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam saxaabaam salafu ci liñ ne woon ba mën a ñëw ba Espagne ba Portugal lu lépp bilaadu Sind wal Hind ci Siin ak Inde ak lépp loolu lépp ak Afrique fépp ñu mën koo teg loxo ak Europe centrale ba Europe centrale ñun loolu dañ koo fàtte bàyyi jàpp ne ñoom amaana ñoom liñ ne woon du dara ñu délaissé ko bàyyi ko suñu gannaaw moo tax loo ci gis waaw waaw an nattajahta ila al islam fi baladin tajidhu ka tayr maqsuusan janaahaahu wallahi réewum jullit moo fii ne dem fa jublu fa dem xool nga fekk l'islam mooy jullitu foofee dañuy mel ni picc moo xam ne dañoo sisolaa fii lot mënuñu dara du dara lu ñu jariñ ci àddina bi jaamuwuñ seen borom te ñu ngi niru niru jamais ñu niroog ñoom te jamais ñu dàpp kor leen comme seen bopp même bu dee dañ leen naan walla fexe leen mel ni ñun jamais waaw wal iyaadu billah kon yooyu noon nga xam ne ay xam-xam la boo ko amee c'est pas am naa ko léegi nag la woon sunnaa yonent saa salaam dama koy bax déedéet yooyu moo xaraamul yooyu daraa ci newul bal lu baax la jullit ñi dañ cee war a perte waaw doxu weer yi doxu jant bi doxu étoiles yi ngir mu jariñ leen ci seen dund mais pas ngir ñu def ko ngir di mooy yàlla comme li nga xam ne noonu la ko yéeféer yi di def waaw waaw comme li nga xamante ne nii moom la ko yéeféer yi di defe déedéet waaye tamit pas comme li nga xam ne ñu xamul tous di def astrologue yeeg naan di ci prévenir avenir u nit waaw wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumati al-barri wal-bahri qad fassalna al-ayati li qawmin ya'lamun waaw borom bi nee na Allahu akbar avant loolu faaliqul isbah wa ja'ala al-layla sakanan wash-shamsa wal-qamara xusbaana zalika taqdirun azizin alim la njëkk a wax door cee teg wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahri qad fassalna al-ayat li qawmin ya'lamun loolu mooy dëgg borom mi nee na mooy ki fell suba gi xar ko waaw faaliqul moo def guddi gi nekk daluwaay jamonoy daluwaay lu waay bari bari coono bu guddi jotee bu laalee bu lal wér ndiggam nelaw yu neex lay nelaw insha bu ko yàlla jàmmalee ah mu def wa shamsa wal qamar jant bi ak weer wi xusbaanan ngeen man di man di compter di ci man di tëral seen calendrier di compter seen mbir di xam di jekk kon loolu du lool la yonent bay saa saa di tere lii xéewal yooyu nga xam ne boroom bi da koo lim ngir wan ne lii xéewal la ñu ma defal sant leen na te ngeen te ngeen ci ba xam leen waaw zalika taqdirul azizil alim loolu mooy nag al-aziz ku tedd gi alim aji xamaakoon gi di boroom bi tabaaraka wa ta'ala wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujum moo leen defal biddiw yi li tahtadu biha ngir ngeen ci gindeeku fi zulumatil bahr ci lëndëmu jéeri ji wal bahri ak géej gi moom laa doon wax nag gis nga gaa yi dëkk ci désert bi ak ñi nga xam ne dëkkuñu fa sax mais am nañ xam-xam yi mooy même bu lépp fayoon il suffit ñu xool biddiw yi pour position dinañ xam fan la noor bi féete fan la sud bi féete fan la xibla bi féete xam-xam yooyu di la may bu julli jotee nga xam fan la xibla bi féete même boo yorul montre yoroo busol yoroo dara loolu xam-xam la tudd bokkul ak loolu gisoo borom baa ngi nii di ko lim ngir wan nañu xéewal la gum ñu defal wuute naan ñi nga xam ne dañ koy jël naan yow di nga yàquleeg sa mbir ma naroon a këppoog boo defee lii biddiw sàngama tax kajit kajit moom nga doon wax mutir naa bi naw i ñoo yem taw tawal nañ ñu ndax biddiw sàngam bam fenkee waxul dëgg da kàcc kooku moom kaafirun billah mu'minun bil kawkab kooku weddina yàlla comme la waa malawul a'la doon wax waaw kooku weddina yàlla gëm biddiw yi waaw kon li tastadu biha fi zulumatil barri wal bahr waaw lëndëm da nekk ci bato doo xam gaal doo xam bu leen demati am na ñoo xam ne su fi ñu xool biddiw yi seen positionnement ci lëndëm gi ci kaw dinañ xam ne ah suñu direction fii la du fee yooyu yëpp boo ko xamul boo demee sànku ngay def da ngay asaaloo waaw da ngay jëlul direction rek di tatone waaw qad fassalna al ayat borom bi ne takkali nañ leeral nañ sama laaya yi nga xam ne moom laa defam ngin ngeen man ma cee sant li qawmin waaye ngir ñan li qawmin ngir ay nit ya'lamun ñi nga xam ne ñooy ñi xam allahu akbar aw waaw waaw wa alqaa fi al-ardi wa rawaasiya an tamiida bikum wa anhaaran wa anhaaran wa subulan la'allakum tahtaduun wa alaamaat wa bin-najmi hum yahtaduun afaman yaxluqu kaman laa yaxluqu afalaa tadakkaruun wa in ta'udduu ni'matallaahi laa tuhsuuhaa inna allaha la ghafurur rahim allah borom bi moo def ci suuf si montagne yi ngir suuf si bañ mu bañ leen baaje sax dëkk anhaar yi dex ak ay yoon yoo xam ne ci ngeen di jaar ngir mën a gindeeku gis nga suuf si ni mu amee ay yoon nga booy dem boo dëggee Dakar di dem euh, Thiès da foog ne fu la neex ngay bëtte da rek am na fu ñu tracé foo xam ne moo am ay yoon waaw gis nga ni mu amee yoon ci suuf si asamaan si noonu la amee yoon da ngaa foog ne avion yi dañuy tërëxër si noonu rek di def am na ay yoon waaw was-samaa'i daatil <laughs> waaw yooyu xam-xam la xam leen ngir di ko jëfandikoo lii ci sa ak yooyu ngir sant ci yàlla. mais jël ko di wax waxi taxminaat yi di caaxaan yooyu ay yow sa biddiw fenk naag sa affaire dina baax ak yow eh, son étoile est éteinte fii de yàqule na voilà il est au crépuscule de nangam ndax biddiw sangam loolu lépp kasi ay nar la waaw wa defal leen ay màndarga yu ngeen di xàmmee tax du ngeen riir ak lu ngeen di soxla waaw wa bi naj mi te ci biddiw yi borom bi def hum ñoom yëf tëddu na ci la ñuy loolu xam-xam la boo xam ne képp ku ko fexe fexeel xam kooku bokkoo ci kii yonent saa di wax naan man iqtabasa ilman min an-nujum waaw mooy am xamu l'astrologie la lay wax bi buxaabakat yeeg njabarkat yeeg xeet yooyu di def horoscope yeeg ñooñu loolu moo xaram mais pas yi moom bi ne afaman yaxluqu kaman laa yaxluq est-ce que ku bind lii lépp yem nag ki nga xam ne bindu tus waaw reer bi mu lekk rek bindu ko afala tadhakkarun yéen du ngeen fàttala ah wa in ta'uddu bu ngeen nee di waññ ni'matallahi xéewalu yàlla yi mu dotti seen kaw la tuhsuha manu ngeen koo waññ ba di ko takk inna allaha la ghafurur rahim borom bi mooy aji jéggalaa koon aji yërëmaa koon allah kon nag mu ngi noonu mais ko fi bàyyi nag di topp bu xaaba yee moom na la leer ne di jàng yooyu ngir xam asri waaw naan jëmoo ñoomin sàngam le taureau nangam loolu na la leer ne noo ciy xëcc rek yow yaa ngi wàll li nga xamante ne ay wàcc wàll ci njabar te xam nga njabar ak yéesam ak mbonam ni nga xamante ne noonee la bone moom li nga xamante ne mooy njabar wal muy la magie wal iyaazu wala iyaazu billah Allahu akbar aw oh. kon loolu lu am am solo la ah. ah moom mu ngi ñëw ci kanam moom bayaanu ta at taxliid fii taxriimi sihri moom moom mu ngi ñëw moom am na buntam mu ngi ñëw ak seegul nag moom mu nga ca ya <laughs> waaw moom mu nga ca mille sept ya waaw moom foofu lay lay lay moom waaw ak yéesam ak mbonam gi nga xamante ne moom la moom la moom la ñi nga xam ne ñoom la la gaa yi di nekke waaw waaye loolu lépp di loo xam ne ay mbir la yoo xam ne lu yées yoo xam ne képp kenn war ngaa def attention ba di tàbbi ci yi nga xam ne façon yu xaram yooye waaw waaw la magie yées ki nga xam ne moom la yées moom saama yées comme ni nga xam ne yii yépp tamit ñoom la yéese waaw bu ñëwee foofu it dinañ ci taxaw insha allah comme niñ taxawee ci wàllu kahana gi ndax ay mbir la yoo xam ne gars yi dañ koy fowe te mu nekk loo xam ne lu garaaw a garaaw a la même bu dee ne xadiis ba mu fay indi romboon na mais foog ñu taxawaat ci waaw waaw defum ba mbëstal insha allahu taala ca wa maa kafara sulaymaanu walaakinna shayaatiina kafaru yuallimuuna an-naasa as-sihr waaw masoon nañ ci taxaw sax mais dinañ ci taxawaat comme que foofu buntum insha allahu taala kon ci kaw noonu ci lañ jeexal xadiis bi léegi nag ñu teg ci xadiis bi ci tegu jotoon nañ ko gis dañ koy jàng wax lëkkaaleem daal di jàll insha allah muy xadiis mille sept cent soixante mu ne wa an Muaawiyata bni al-Hakam radiyallahu taala anhu anna qaala qultu ya rasula allahi inni xadiisu ahdin bijahiliyatin wa qad jaa allahu taala bilislam wa inna minna rijalan ya'tuuna alkuhhaan qaal falaa ta'tihim qultu wa minna rijalun yatatayyaruun qaal zaalika shay'un yajiduunahu fi suduurihim falaa yasudduhum qultu wa minnaa rijaalun yaxuttuun qaala kaana nabiyyun minal anbiyaa'i alayhimu salaatu wa salaamu yaxuttu faman waafaqa xattahu fadaka rawaahu muslimun rahimahullaahu ta'aalaa kon al imaam al haafiz mën de xadis bi nga xam ne waxoon nañ la ko moo xadis bi romboon euh, xadis numéro 701 ci bi nga xam ne ci lañ doon gis euh, chapitre 91 baabul wa'zi wal iqtisaadi fiihi voilà wa an Muawiya ibn al Hakam waxoon nañ la dina ñëwaat mooy bii mooy mujjanteelu bu muy ñëw fii mu ne wa an Muawiya ibn al Hakam mu ngi jëli saxaaba boo xam ne mu ngi tuddoon Muawiya du doomi al Hakam radiyallahu anhu annahu qaala nee na wax ya rasulallah e yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi inni man kat hadithu ahdin bi jahiliya mooy bi ma génnee ab tuubeen laa bi ma génnee ci jahiliya ci gi dugg si ci l'islam yàggut wa in waqad andina allahu borom bi tabaraka wa taala bil islam andil nañu diine ji l'islam wommatu gu mat sëkk wa inna minna ya yonent bi am na ci ñun rijalan ay góor yoo xam ne yatuunal ku dañuy dem di consulter ñi nga xam ne ñooy njabarkat yi <laughs> am na ci ñun ñoo xam ne loolu lañuy ñuy liggéey waaw lu leen dal wala lu leen jaaxal rek ñu dem seeti leen gisaanekat yi xaala yonent ma saa saa ne ko kantaa yow miy jullit falaa tatihim bu leen dikkal waaw xultu nee na ma ne waaw min naa rijaalun yatatayyarun kon lii mooy lëkkaaleem ak suñu bunt baabu nahyan ityaanil kuhaan Muawiya radiyallahu anhu nee na damaa laaj yonent ma saa saa ne ko am na ci ñun mooy suñu tribu ñoo xamante ne nii jaahiliya lañ ne man moo ci duggee yàggul ci l'islam ñuy dikkal kuxaan yi mu ne bu leen leen dikkal yow yow bu leen leen dikkal kon lool jullit du dikkal ñooñu kon yeneen tubaab yi saa saabu wan nahyul mutlaq yaqtadi tahrim waaw mooy tere goo xam ne gu jooy la day wane ne dafa dafa xaram kon wa inna mu ne kon bu leen dikkal waaw fala ta'tihim mu ne wa minna am na nag ci ñun rijaalun ay góor yoo xam ne yatatayyarun dañuy gaafalaate ah ñu gaafal qaala mu ne zalika loolu shay'un mbir la moo xam ne yajidunahu fi sudurihim lu ñuy daj la ci seen dënn yi noonu rek fala yasuddum loolu bu mu leen bu mu leen tax seen digganteeg def lu baax waaw xëy dara dal la nga naan ay gis seel naan ba mu gisoon yooyu yëpp ci caaxaan la qultu ma ne wa minna rijalun yaxuttun ma ne ko ah yeneen saa saa am na nag ci ñun ñoo xam ne leneen li ñuy def mooy dañuy rëdd ah waaw di rëdd qaala yonent saa saam ne kaana nekkoon na nabiyun ab yonent alayhi salaatu wassalaam minal anbiya ci yonent yàlla yàlla yu saa saam yaxuttu doo doon rëdd fa man waafaqa képp koo xam ne dëppoona xattahu ab rëddëm képp ci yéen ku dëppook rëddëm moom nam ko doon defe fa daaka kon lool moom baax na mu ne rawaawu soloo na ko muslimun al imam muslim abul husayn rahimahullah wax nañ la romboon na hadith na cent un kon lépp lees ci waru na wax yow mii nga xam ne yaay bay dañ cay delu